di suuratu tawl ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim wa yaa qawmi ittabi'uuni ahdikum sabiilar rashaad kon ñu ñëwaat fi ñu yemoon ci laaya fanweer bi ak juróom-ñett kon fi nga xamante ne ci la boroom bi tabaaraka wa ta'aala di nettalee li nga xamante ne mooy waxtaan wi xewoon discussion bi amoon diggante Firawna ak ñi nga xam ne ñooy représentant yi ne woon Égypte ñi nga xam ne ñooy kilifa yi ak Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ba ki nga xamante ne nii way ngëm yàlla la woon te ci waa kër Firawna jógoon doon wax kon nag gisoon nañ Firawna bii weesu mu doon wax naan man gëw ma ne sax Muusa mii li muy wax dëgg la waliyaadu billah alayhi salaatu wassalaam ba pare naan Haamaan tabaxal ma benn njiit yi benn tabax bu kawe benn tuur boo xam ne ca laa yéeg ba yëddu ji yàllaay Muusaa ji muy wax man mii sax jàpp naa ne Muusaa mii te lool laa gëm ko ne waxul dëgg walla iyaadu billaah léegi nag loolu mooy wane réerug Firawna ndax foog na ne moom borom bi tabaaraka wa moom daal ci asamaan si la ne il suffit nga yéeg daal ngir xool ku yéegoon ba ca kaw a kaw fa mu war ne daal war ngaa fekk borom ba moom mu toog ngi koy ñëw di xool loolu mooy ëgg réer gi nga xamante ne nii firawna mi looloo ko daloon moo tax suñu boroom ne wama kaydu firawna illaa fii tabaab mu ne wama kaydu firawna pexeem firawna nag nekkuloon illaa fii tabaab lu dul ci toskareeku pat ak ak ak ak ak li nga xamante ni mook ak pertange de mu ne wa qaala amana waa ji nga xam ne nag moo gëm ta bokk ci waa kër firawna radiyallahu anhu daal di wax bi firawna waxee loolu le haamaan ne yaa qawmi yéen samay ñoñ ittabi'uni topp ma ahdikum sabila rashad bu ko defee ma gindi leen ci yoonu njub wi xam nga Firawna sànk loolu la waxoon bi mu doon tàmbale waxtaan wi ba mu waxee kii jóg wax mu ne ko man de nekkuma lu dul li leen wan rek li nga xamante ni moom laa gis laa leen junj noonu wa maa ahdiikum taman Firawna nag nekkuma di leen gindi lu dul ci yoon wi nga xamante ne nii wa maa ahdiikum illaa sabila rashad man gindiwuma leen lu dul ci yoonu njub wi waaye waa jii ne ko nag man nii yéen samay ñoñ waxu ko yow Firawna gis nga moom nag ko mën a wax la ñëwul rek xam na ni ñuy waxee kilifa ndax moom xam na ne Firawna boo jógee ne ko yow mii laay wax waaye day wax lu général mel ni ñépp lay waxal rek naan yaa xaw qawmi yéen samay ñoñ yéen daal ittabi'uni topp leen ma ahdikum bu ko defee dinaa leen gindi dinaa leen tegtal sabila rashaadi ci yoon wi nga xamante ne mooy yoonu njub wi de yaa qawmi ee yéen samay ñoñ innamaa haadihi alxayaatu dunya innamaa dëgg-dëgg yëg leen ne haadihi alxayaatu dunya gis nga dëkk dund gii ñu nekk mooy dund gi nga xam ne moo doya di suufe la tudd de moom lan la nag mataaun poñeet kese la wa innal aaxirata te nag gis ngeen nag dunduk alaaxira hiya daarul qaraar alaaxira mooy mooy si mooy këru sax ga dee man amila sayyatan képp koo xam ne nag fekk na ba ngay ñëw àllaaxira yow dangaa defoon fii ci kaw suuf ñaawteef fala yujza illa mislaha kenn du la fay lu dul la nga xamante ne nii lu mel ni ñaaw seef ñaawteef ga nga def wa man amila saaliha képp nag koo xamante ne nii yu nga def min zakarin nekk koo xam ne moom góor la aw unsa wala jigéen wa huwa tam moom li am solo mooy ba mu koy def ak ba muy génn àddina mu'minun way ngëm yàlla la fa ulaa'ika gaayoo yële yadxuluuna aljannata ñoom ñooy dugg aljana yursaquuna fiihaa ñu leen fay wërsëgal bi xayri xisaab ci loo xam ne amul gennuk caytu muy continuer mu ne yaa wa yaa qawmi e yéen samay ñoon maali lan moo tax man nii mu'minu aali fir'awn radiya radiyallahu anhu ad'ukum ma leen di woo ilan najaati ci loo xamante ne mooy seenu mucc wa tad'una nii ngeen may woo ilan naari jëme ma safara tad'una nii lan moo tax ma ne li ngeen may woo safara li may jëmee ndax yéen tad'una nii yéen ak may woo li akfura billaahi ngir ma weddi yàlla mi nga xamante ne nii moo yónni seydinaa muusa mi alayhi salaatu wassalaam wa ushrika bihi ma laysa lii bihi ma koy bokkaaleeg loo xamante ni nii aw ma ci benn xam-xam ndax amul kenn kuy bokkaaleeg borom bi tabaaraka wa taala ba pare teg ko ci xam-xam lool amul wa anataman mi ad'ukum maa ngi leen di woo ilal aziizil ghaffaar di leen woo ngeen jëm jaamu ci ki nga xa jaamu ki nga xamante ne mooy al aziz ki noot ci nguuram al ghaffaar waaye lu ngeen mën a def ci ñaawteef lu njëkk bu leen ak bokkaalee bu leen jàpp ne moom du leen jéggal de si al ghaffaar mooy aji jéggalaakoon bi laa jarama mu ne laa jarama annama tad'unani ilayhi mu ne laa jarama annama tad'unani ilayhi laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah mu ne laa jarama dëgg dëgg mooy mooy ne dëgg-dëgg annama na nii dëgg-dëgg yéen daal nekkul li ngeen may woo nekkul ilayhi di ma di ca jëme laysa lahu da'watun leer na ma ne moom li ngeen may woo jëme amul benn wuyu goo xamante ne nii gu am solo guñ ko war a defal la fi dunya fii ci àddina wala fil axira du caageen alaaxira de wa annama raddana te nag suñu delluwaay ñun ñépp fañ ñu delloo ilallahi mooy ci borom bi tabaraka wa taala waa wa na al musrifiina gaa yi nga xam ne ñoo ëppal ci seen bopp di bokkaalekat yeeg yéeféer yi hum ñoom ashaabu naari ñooy waa safara fii day wax ne moom xam moom sikk nekkul te moom amul benn sikk sekk sikk kene dëgg dëgg yi li ngeen may woote mooy di ma woo jëme ci mooy lan laysa lahu da'watun fid dunya wala fil akhirah amul génn wuyu goo xam ne gu mu am la ci àddina ak alaaxira mooy li ngeen may woowe du lu ñu war a woowe nit mooy weddi yàlla te tamit kenn waru ci wuyu fii du àddina du alaaxira wa anna maraddana te ngeen xam ne nag suñu delluwaay ëllëg de ilallahi mooy fa borom bi tabaaraka wa taala wa anna almusrifiina te ñi nga xam ne ñoo pël seen bopp ko nam hum ashaabu naari ñooy waa safara mu ne fa satadkuruuna ma aqulu lakum mu ne nag xel séef ngeen a ku nag di di di di di fàttaleku li nga xam ne moom laa leen doon wax wala fa satadkuruuna ma aqulu lakum lii ma leen di wax ne bu ngeen gëmul moo leen di dal ah loolu ngeen xelséef ngeen koo gis ci kanam bu ngeen génnul ci lii ma leen di woo ngir ñëw dugg ci diine ji wal naa ci yàlla ne lii ma leen dégg di ngeen ko gisee te ngeen ko gis muy mbugal mi ma leen wax noonu de wa ufawwidu amri ila allah man nag jël naa samay mbir yépp daal du koy wéer wékk ko borom di tabaaraka wa taala inna allah dëgg-dëgg borom di tabaaraka wa taala basiirum bil ibaadi mooy ki nga xamante ne nii mooy gis jaamam yépp te moo leen di saytu amul kenn koo xamante ne nii mooy rëcc ci li nga xamante ne mooy ak say toom mu ne ndax loolu mooy gaay après dañ ko doon wan ne yow mii boo génnul ci lii ngay def problème dina la dikkal mu ne man wow faw wi du ngeen en li ma leen di wax fa satazkuruna di ngeen ko fàttale ko ji ma aqulu lakum li ma leen di wax te di ngeen ko gisi dee bu ngeen ci génnul wow faw wi du waaye nag li ngeen may tëkkoo yëpp man man samay mbir wiir naa ko boroom di nga xam ne moom mooy gis basirum bil ibadi mooy ki nga xam ne moo gis te mooy saytu te mooy ki nga xam ne moo peeg jaamam yëpp fa waqaahu llahu sayyiati ma makaru suñu boroom ne nag bi nga xamante ne nii ci la wax lii gëm lii suñu boroom fegal waajal kon mbugalu ak yi nga xam ne yu ñaaw ya nga xamante ne nii moom la waa këru firawna firawna ki mbokkam tegoon ay plan ngir daal di koy faat moom mii waxaaqa bi aali firawna mu daal di yey ci waa këru firawna ak ñama ña mu àndaloon suul adabi mbugal mu tarma muy tu mbugal mu ñaaw ma tal nga xam ne mooy gu metti ga di lab gam leen labal mu ne nag loolu laa leen defal fii ci àddina waaye buñ demee ci àllaaxira ak barzaxan naaru li nga xam ne safara moo yu'raduna alayha des na leen fa gaaral di leen ko fa exposé di leen fa lakk ñoom ashi wa wan wa ashiya ngoon suba gu nekk ak ngoon gu nekk waa kër firaw nañu lakk leen ci biir safara sa mooy fa la ñuy sax fa la ñuy lakk guddee ngoon mooy ne seen barzax loolu moo fay xew de dañ leen koy gaaral fa nga xam ne mooy seen barzax wa yawma taqumu saa ak bés ba nga xam ne tamit ci la saa di taxawee adxilu bu boobaa nag ñu ne adxilu dugg leen ala firawna yéen waa kër firawna malaaka yi di leen wax ashad al fa gën a tar bugal mooy ni mbugalum bàmmeel dañu koy am ca barzax ñu leen di gaaral guddeeg bëccëg bu suba ngoon ñu leen di gaaral ci safara wu yawmal qiyaama nag ñu leen ay wa dugg leen biir safara gu ashad al adabi fa mbugal ma gën a tare mu ne wa id yatahaajuna fi nnaar nettali gis nga waa kër Firawna nii ak ñi nga xam ne ñooy duggi safara yépp takka leen fa dugaloon mooy diw lañ doon topp ba mu dug tàbbal leen safara lan moo fay xew mu ne wa id fàttalekul bu koroogee biir safara yata na fi naar yi ñuy daggasante nag di xuloo nag ci biir safara fa yaqulu du'afa'u lilladhina istakbaru ñi nga xam ne ñooy way néew ju doole ji way al yi di wax ña nga xam ne ñoo doon rëy rëylu seen chef ya leen jiite woon ci mbon ak weddi yàlla comme Firawna mii rek inna kunna lakum tabaa naan nag naan leen yim de yéen lañ doon topp ca àddina fa hal antum na anna nasiiban minan naar est ce que boog man ngeen ñoo jariñ mooy jëlal ñu benn wàll rek ci mbugal mi ñuy dal ngeen daal di koy supporter jëlal ñu ko qaala alladhiina istakbaru gaañu doon rëy rëy lu ta nekkoon seeni chef ci mbon naan leen inna ñun kullun fiihaa ñun ñépp ñu nekk biir safara ngeen naan ñu yoy gàddul ñu ci mbugal mi dara yéen xanaa da ngeen a dof inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla qad ibaadi diggante jaam yi wa qaala alladina fi nnaari li xasanati jahannam léegi nag bañu waxantee seen biir ñii naan est ce que man ngeen ñu koo yanul ñu ne leen da ngay way topp leen ne borom bi daal dinay àtte nit ñi ñu ñépp ñu ngi biir safara léegi nag ñu tourné nag ci malaaka yi nga xam ne ñoom ñooy garder safara ne leen wa qaala alladina fi nnaar ña nekk biir safara yal nañu ci borom bi tabaraka wa mu muccël di wax li xasanati jahannama ci ñi nga xam ne ñooy garder jahannama safara comme mooy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 alhamdulillahi rabbil alamin